fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi as-saamini ashar ba'dal mi'a baabu istihbaabil qamiis kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw biñ jeexalee ci suñu jotaay bii ñu génn. chapitre cent dix-sept doon wax ci baabu istihbaab ath-thawb al-abyad wa jawaaz al-ahmar wal-akhdar wal-asfar ba nuñ jeex xadis bi mu jëwoon gis moo doon xadis sept cent quatre-vingt-huit al-imaam ne woon wa an al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu annahu qaala kuntu ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam dhaata laylatin fi masiir wa lillahi al-hamdu wal minna gisoon nañ xadis boobu mooy bu sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu taala anhu mooy bi doon mooy xadis bi mujj woon léegi am na lu ñu ci fàtte woon wa fii riwaayatin anna haadhihi al-qissa kaanat fi ghazwati Tabuuk kene riwaaya bu am na boo xam ne day wane ne nettali boobu ñu gisoon bii passé bu sayyidina al-Mughira bi radiyallahu anhu kene ghazwatu Tabuuk la woon loolu imaamul Buxaari indi na ko ci kitaabul Maghaazi baabun inna haddathana Yahya ibn Bukayr an al-Layth an Abd al-Aziz ibn Abi Salama an Sa'd ibn Ibrahim an Nafi' ibn Jubayr an Urwa ibn al-Mughira an abihi al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhum annahu qala dhahaba an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam li ba'di haajatihi faqumtu askubu alayhi al-maa laa a'lamuhu illaa qaala fi ghazwati Tabuuka faghasala wajhahu wa dhahaba yaghsilu dhiraa'ayhi fa daaqa alayhi kummul jubba fa axrajahumaa min tahti jubbatihi fa ghasalahumaa thumma masaha ala xuffayhi kon loolu fii moo ko tudd ci ghazwatu euh, ci riwaay imaamul Buxaari bi mu indi ci kitaabul maghaazi baabun beneen mbir boo xamante ne nii euh, euh, mooy lu jaroon a bàyyi xel mooy bi ñuy wax ne yonent bay mooy dañuy gis hadith bi Seydina al-Mughira dana yonent bay saa saam dafa sol yére boo xam ne bi mu ko solee bi mu demee bëgg a génnee fi nga xamante ne mooy fi loxo yi nekk après affaire bi xat buñ naan ay dañ ciy gise kon sopp sol lu xat mooy loo pas lu xat non pas yére bi mooy xat ba yow di forme nit ki di feeñ non yonent bay sansam solo lool de waaw parce que euh, loolu foog naa préciser wuñu ko non mooy comme li hadis yi wax kene li nga xam ne moo xat mooy al kummayni waaw mooy loxo loxo loxo bi loxo yi manche yi voilà manche yi ci boppam ñoom ñoo xat waaw loolu ñoo xat wa alayhi jubbatun shamiyatun dayiqatul kummayni waaw mooy loxo yi fi mu leen dugal manche bi foofu moo xat mais pas yére bi dafa xat ba yére bu xat boo xam ne nit ki bu solee mbir mi ne ñàpp ci kawam yeneen saa saa solu loolu voilà buñ naan euh, ci tukki dinañ ci bàyyi xel loolu mooy comme ci côté yére yi nga xam ne nit ki comme que day utiliser loxoom lu bari bu dee ne yére bi mu xool daa xaw a ample daa xaw a yaatu loxo yi manche dañoo xaw a yaatu bu boobaa man nay lonku fenn fenn mais tekkiwul mukk ko ne yére bi yonent may sa salon moom ci boppam dafa seere ci moom déedéet voilà loolu lu jaroon a bàyyi lu jaroon a préciser la euh, euh, walillahi alhamdu wal minna beneen mbir bu ñoo xam ne muy affaire wu li ñu waxoon ne duñ ci taxaw muy masha alal xuffayni parce que loolu dañ koo defoon waaw ci Riyad bi bi ñuy gis xadiis bi nga xam ne Seydina euh, Safwan kii euh, kii moo ko waxoon an Zirr ibn Hubaysh mooy xadiis numéro 19 ki baabu tawba ñaareelu bunt bi ci téere bi mooy bim ne dama dikkal Safwan ibn an Zirr ibn Hubaysh annahu qaala ataytu Safwan ibn Assaal radiyallahu anhu as'aluhu an al-mas'i ala al-khuffayn fa qaala maa jaa bika ya zir hadis boobu ba ñu koy gis taxawoon nañ walillahi alhamdu wal minna ci wàllu masxu masala yi jëm ci masxu ala al xuffayn moo tax bii passé sama xel demu ci waaye dama ne woon rek jaru ko mais walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu ko waaw taxawoon nañ ci defoon masala yooyu gis ko kon masxu ala al xuffayn moo tax jarul ñu ciy ñëwaat walillahi alhamdu wal minna boo delloo ci hadis numéro 19 ci deuxième fichier bi di nga ko fekk foofu muy deuxième jotaay bi ñu ci amoon di leeral masala yi jëm ci euh, masaati xuff yi walillahi alhamdu wal minna kon wa loolu lañ bëggoon a préciser léegi nag ñu ñëw kon nag ci suñu bunt bu bees bi muy chapitre cent dix-huit téeméer ak fukk juróom-ñett mu def ne baabu istihbaabil xamiis bunt bi nga xam ne day wax sopp gu ñu sopp nit ki sol xamiis lan mooy xamiis xamis benn yére la comme li boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di wax ñoom nag léeg-léeg boo seetloo ni ñuy waxe mooy am na benn wuute bu ndaw bu am ci seeni ni ñuy firee xamis waaye loolu euh, jaru ko mooy euh, li gën a dëgër insha allah mooy li ñu lay wax ndax euh, al imaam al jazari rahimahullah moom saw sawbun yére la boo xam ne dañ koy ñaw bi kum may ni ghayru mufarraj yulbasu tahta siyab yére la boo xam ne dañ koy ñaw boo xam ne day am ñaari manche mooy day am ay loxo yu gudd ghayra mufarraj nekkul loo xam ne day ubbeeku mooy amul fu muy ubbeekoo waaw mooy amul yére boo xam ne comme boo gisee imaamu Makka yi am na yére boo xam ne moom lañuy teg ci seen kaw boo xam ne mooy loolu day dañ koy euh, lëmasoo noonu mën nañ ko dindi nga xam ne du tëju mu ne loolu nag melul noonu xamis day tëju waaw nga xam ne dañ koy teg ci kaw mu ne dañ koy teg ci kaw yére yi yul basu dañ koy sol taxta siyaab yi ci suufu yére yi waaw waaw yul taxta siyaab yi ci suufu yére yi waaw léegi loolu benn affaire la boroom alxamus mu ne alxamis maalum waaw waqad yu annas wala yakunu illa min al qutr mu ne alxamis tanta moom lu ñu xam la léeg-léeg nag ñu def ko au féminin te du nekk lu dul ci coton wa am ma suufu kanta leen fala déedéet xamis du nekk ci leen intaha léegi nag al al imam al mubarak fuur yi rahimahullah bi muy indee lii nii ci moom moo moom la ñuy toxal waxam ni ci tuhfatul ahwazi mu ne wala alla xasruhu al mazkur lil ghalib fi al istimal mu ne amaana nag lim ne ci coton kese lay doon loolu mooy lépp lu ñu koy utiliser lakin az-zahir waaye li feeñ mooy am na kawnahu min al-qutn muraadu mura euh, muraada am na kawnahu min al-qutn ah muraadu huna waaw mooy li am na suufa yu'dhi al-badan ah, mu ne waaye nag li nga xam ne mooy li feeñ mooy que ne mu nekk coton moom la yére bi ñuy yonent bi sallallahu alayhi du wax fii moom lay wax waaw lool loolu day bëgg wax ne dàq complètement ne du nekk ci suuf amaana loolu li ëpp lu muy doon daal ci coton lay doon waaye ñàkkul mun mën a nekk ci leen même bu dee ci coton bi moo gën a euh, moo gën a euh, moo gën a euh, baax waaw léegi loolu kantaak yi ki nga xamante ne mooy al imam al Shawkani rahimahullahu taala moom dane li nga xamante ne mooy xamis hein dafa nekk loo xam ne nit ki moom lay sol waaw mu ne li am na mu alxamis mu ne li am na yasturu awratahu wa yubashiru jisma mooy li nga xam nit ki bu ko solee da koy sol mu takkaloog yaramam moom la koy wax taxta siyam ci suuf yére yi fa huwa shi'arul jasadi waaw mooy li nga xam ne day laal ci yaramu nit ki waaw day jegeeg moom waaw kon alladi yalil badan nga xam ne day jege bi xilaafi ghayrihim eh, fa innahum shabahahum biddisar après loolu leneen lay wax ci wàllu dinañ ci ñëw léegi insha allah mooy kon xamis mooy li ñu xam mooy yére bi nga xam nit ki da koy sol yu bari day weex nga xam ne benn lay doon moom soxlawul isaar ak rida waaw xamis moom xam nga isaar ak rida muy complet xol la googee surtout bu dee benn la ñoo naroo loolu xol la wala même bu dee niroowuñ rida ak yooyu da ngay soxla lan di ko takk isaar da ngay takk takk sa ndigg waaw mooy làmbaayu suuf bi waaw ridaa nga teg ko sa kaw door a teg leen xamis nag daa gën a simple daa gën a woyof moom dangay ngay jël rek sol moom boo ko solee soxla woo di takka di jàppandu fee di ko takk fenn non boo ko solee mooy jàllaaba yi nga xam ne comme euh, ñi nga xam ne boo gisee dem ñi dem euh, da koy am ci librairie yi Sana ay fii biu ak yooyu waaw te boo gisee arab yi ñu bëgg ko lool waa Saoudia nga xam dañuy sol noonu rek wàcce après teg ci seen kaale nga xam da ngay sol rek moom mu wàcc voilà loolu mooy xamis nga xam day weex lu bari léegi nag yonent bi alayhi salaam nag baabu istihbaabil xamis buntu bi waaw mooy li nga xamante ne nii mooy euh, di wax ci wàllu sopp gu ñu sopp nag yére boobee waaw waaw muy lu am solo mu yónnee xadis numéro 789 waaw mu ne an ummi salamata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat kaana ahabba ath-thiyaabi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-qamiis rawaahu abu daawud wa tirmidhi wa qaala xadiisun xasan kon mu di xadis bi mu ne an ummi salamata hadis numéro 789 mu ne an ummi salamata mu ngi jële ci yaayu salama muy hind bint abi umayya zaadu rakb ah suhayl ñii ne al-mughira suhayl ibn al-mughira ah ñii ne hudayfa hudayfa ñii ne suhayl la Ah, mooy baayam radiyallahu anha mooy yaay ummu salama annaha qaalat nee na kaana nekkoon na ahabba siyaabi ñaar yi mën nga ne kaana ahabbu siyaabi wala kaana ahabba siyaabi nekkoon na ahabba siyaabi li nga xamante ne nii mooy li ginoon a sopp sopp asiyaabi ci yére ila rasulillah ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam alqamiisu boo ne kaana ahabba bu boobaa alqamiisu boo ne kaana ahabbu alqamiisa waaw loolu lépp luxataani comme ni ko al imaam al mubaarak taxaw na ci di leeral loolee ak waxu boroom xam-xam yi ci wàllu woowee mu ne kon yére bi nga xam ne moom la yonent bay saa saam ginoon a bi ginoon a sopplu ci ndawal yàlla li saa sallam mooy al mu ne rawaahu soloo na ko abu daawud di al imaam abu daawud wa tirmidhi ak al imaam abu isa at-tirmidhi rahmatullahi alayhima wa qaala mu ne te imaam ab at mu ko solo dana xadiisun xasan xadiis la boo xam ne bu baax la léegi laaj bi première njàngat mooy est ñoom ñaar dong ko solo ñu ne déedéet al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ah, solo woon na ko di sëriñu imaam Abu Dawud na ko noonu al imaam ibnu Maajah al-Qazwini rahmatullahi alayhim daal na koy solo al imaamu Abu Dawud mu ko ci kitaabul libaas yi. baabun maa jaa fil qamiis mu ne haddasanaa Ibrahim ibn Muusaa mu ne nettal nañu Ibrahim ibn Muusaa ibn Yaziid ibn Zaazaan at-Tamiimi Abu Ishaaq ar-Raazi rahimahullah as-Saghiir gis nañ ko ci jotaay bi ñu génn waaye dañ koy siiwee na ci al-Farra rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa al-Fadl ibn Muusaa mu ne ñu nettali mooy al-Fadl ibn Muusaa as-Siinaaniyu al-Marwaziyu Abu Abdillah rahimahullahu ta'aala an Abdil Mu'min ibn Xaalid al-Hanafi mu jële ko ci Abdul Mu'min ibn Khalid al-Hanafi Abu Khalid al-Marwazi qadi Marw siis la woon fële ca Marw di Abu Khalid rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Burayda moo ko jële ci Abdallah ibn Burayda ibn al-Husayb al-Aslami Abu Sahl moom itam siis la woon ah fële al-Marwazi al-qadi rahimahullahu ta'ala an an Ummi Salamata mu jële ko ci ki nga xam ne mooy yaay ummu salama hind bint abi umayya abu umayya na am na ñu ne mooy xudayfa ñu ne mooy suhayl ibn abdillah ibn umar ibn maxzum almaxzumiya alqurashiya zawji rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anha qalat kana ahabba thiyaabi ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam alqamisu kon noonu la ko al imamu abu dawuda daal di solal kan daal imamu abu isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi abwaabul li abwaabul libaasi an rasuulil abwaabul libaasi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa'a fil qumus mu ne haddathana Muhammad ibn Humayd ar-Raazi mu ne nettali ñu suñu sëriñ di Muhammad ibn Humayd ar-Raazi ibn Hayyan at-Tamimi wa Abu Abdillah rahimahullah at-Tamimi rahmatullahi alayhi qaala haddathana Abu Tumayla mu nekk ñu nettali mooy Abu Tumayla di Yahya ibn Waddah Abu Tumayla al-Ansari mawlahum al-Marwazi al-Khurasani al-Hafiz rahimahullahu ta'ala mu ne wal-Fadl ibn Musa al-Fadl ibn Musa gis nañ ko ci riwaaya imam Abu Dawud bi muy al-Fadl ibn Musa as-Sinani Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala wa Zayd ibn ak beneen suñu beneen sëriñ noon moom Muhammad ibn Humayd beneen sëriñam di ki nga xam ne mooy Zayd ibn Hubaab di Zayd ibn Hubaab ibn Rayyan Abul Husayn at-Tamimi al-Kufi al-Khurasani rahmatullah alayhi an Abdil Mu'min ibn Khalid gis nañ ko sànq an Abdillah ibn Burayda gis nañ ko sànq an Ummi Salama gis nañ ko sànq radiyallahu anha qaala kaana ahabba thiyaabi ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-qamis haadha hadithun hasanun gharib innama na'rifuhu min hadith Abdil Mu'min ibn Khalid tafarrada bihi wa huwa marwazi wa rawaa ba'duhum haadha al-hadiith an abi tumayla an abdil mu'min ibn xaalid an abdillah ibn burayda an ummihi an ummi salama. on imaam at-Tirmidhi dana lii xadis la boo xam ne xasanun gariib boo xam ne bu tumuranke ndax xamuñu ko lu dul ci yoonu abdul mu'min ibn xaalid ci yoonu abdul mu'min ibn xaalid voilà te moom boroom taqribu tahdib dana la ba'sa bihi amul problème parce que boroom xam-xam yi en fait. Euh, euh, seen wax ci moom dafa xaw a wute waaw loolu la mais ki nga xam ne moo def ki nga xam ne mooy kii bi euh, synthèse bi daal mooy al imaam al hafiz ibn hajar la ba'sa bi pasable grawul voilà kon mu ne ci moom lañ ko xam ne muy abdul mu'min moomee ibn khalid tafarrada bi moo ci wéete wa huwa marwazi wax nañ la sànq abdul mu'min kene la moom al al hanafi al marwazi al qaadi juge la fa woon Ah, rahimahullah mu ne ci moom la jaar tafarrada bi wawu marwazi wa rawa ba'dhum hadha al hadith an abi tumayla mu ne am na ñoo xam ne nag dañ ko jële ci abu tumayla an abdul mu'min mooy ah, ah, mu jaar ci abdul mu'min abu tumayla jële ko ci abdul mu'min abdul mu'min jële ko an abdullah ibn burra an ummihi abdullah ibn ibn burayda ibn al husayn moom mu jële ko ci yaayam xam nga fii dane la an uh, uh, uh, Abdul Mu'min ibn Xaalid an Abdullah ibn Burayda an Ummi Salama foofu nag danay Abdullah ibn Burayda ci yaayam la ko jëlee dóor ko yaayam moo ko jëlee ci ki nga xam ne mooy sunu yaay Ummu Salama radiyallahu anha anha wa ardaaha imam al-Bukhari al-Tirmidhi ñaari xadis la ci indi taqale la benn xadis da koo taqale ñaari riwaaya boobu moo tax boobu danay haddathana bi mu ci tegaat Ziyaad ibn Ayyub al-Baghdadi mu ne netta lañu suñu sëriñ bi Ziyad ibn Ayyub ibn Ziyad al-Baghdadi Abu Hashim at-Tusi al-Baghdadi rahimahullah qaala mu ne haddathana Abu Tumayla fii nii mooy tàllale bi mu wax sànq ne am na boobu ci yaayam la jaar mu jógee ci Abu Tumayla gis nañu daan Abdul Mu'min ibn Khalid gis nañu daan an Abdillah ibn Burayda gis nañu daan am ummihi mu jëlee ko ci yaayam sauf que yaayam mooy kan <laughs> ummu Abdillah lañ ci xam ibn Burayda <laughs> waaw. moom lan la ci borom xam-xam ni wax mystère <laughs> waaw ummu Burayda daal eh, ummu Abdillah ibn Burayda an ummi Salamata qaalat kaana ahabba siyaabi ila nabi sallallahu alayhi wa sallam radiya eh, eh, al-qamis mu ne wa sami'tu Muhammad ibn Isma'il al-imam al-Bukhari mu ne wa sami'tu Muhammad ibn Isma'il al-imam at-Tirmidhi mu ne dégg naa Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah sëriñam yaqulu mu naan hadithu Abdillah ibn Burayda an ummihi an ummi Salama asah mu ne xadiis bi jaar ne abdallah ibnu burayda da koo jële ci yaayam mu jële ko ci yaay ummu salama loolu moo gën a wër këne xadiis càllale bi ne abdallah ibnu burayda da koo jële ci yaay ummu salama directement waaw waaw mu ne wa innama yuzkaru fiihi abu tumayla an ummihi ci fii ci jàllale bi jaar ci abu tumayla comme niñ ko gise fii bii nii dana ci ndeyam moom la ko jële moom ki nga xam ne mooy abdallah ibn burayda ibn al-husayn kon ginnaaw loolu kon càllale ba kii baa mooy xadis bi xadis la boo xam ne bu wér la ah léegi nag mu def ana lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi dañ naan lëkkaale bi xadis bi am mooy leer na kon sopp gu ñu sopp xamis mooy parce que mooy yére bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam gënoon a bëgg waaw <laughs> mooy bi mu gënoon bëgg ci yére yi mooy yére boo xam ne xamis la waaw loolu nag am na ay xikma yu tax yoo xam ne boroom xam-xam yi dañ koy tudd ne looloo tax eh? al imaam Mubaarak al Mubaarakfuuri Abdullah ci Tuhfatul Ahwazi rahimahullah mu ne thumma qiila wajhu ahabbiyatil qamiis ilayhi wala wajhu ahabbiyatil qamiis ilayhi sallallahu alayhi wa sallam annahu astaru lil a'dha min al izari war rida wa li annahu aqallu mu'natin wa li annahu aqallu mu'natan wa axaffu ala al badan wa li anna lubsahu aktharu tawaadu'an loolu la boroom al mirqaat wax mu ne kadha fil mirqaat mu ne nee nañu boroom xam-xam yi de nee nañ boroom al mirqaat en tout cas dina ko foofu kene li tax yonent bay sa sam xamis ginoon ko soppalu ci yére yépp mooy que ne moo gën a mën a suturlu cir gi xam nga boo ko solee benn yére la boo xam ne boo ko solee ci kaw ba ci suuf lépp lay muur waaw da koy dugal sa bopp mu dugg nekk ci mbagg yi amaale longue manche ba pare wàcc ba ca suufu tànk ya mais du buubu voilà muuraale lool loolu moo ko gën a man que isaar ak rida mooy liñ la waxoon ne ñaar nga takk ci sa ndigg ba pare am yére boo teg sa kaw mooy loolu bee daa gën a waaw te sol ko moo gën a nekk aqallu mu'na moo gën a néew ak coono mooy amul genn coono moom da ngay ñëw rek sol <laughs> waaw daal di ciy dugg mu jeex waaw alors que yeneen yi mooy bii da ngay takk sa ndigg isaar geeg loolu mooy loolu am nag coono goo xam ne gee amoo te moo gën a woyof ci ci yaramu ni kii ñëw rek koor ko dem jàll waaw te tamit sol ko moo gën a ëpp ak wàcce sa bopp mu ne loolu la boroom al-Mirqaat wax quant à l'imam Shawkaani rahimahullahu taala moom bi muy sara hadis bi ci euh, euh, euh, muntaqal a ci naylul awtaan min asraar muntaqal axbaar ah moom foofu al imam ash-Shawkaani rahimahullahu taala mu ne hadis bii nii bu yaay ummu salama bii wal hadisu waaw yadullu ala istihbaabi lubsil qamiis mu ne hadis bii de dañ ciy jànge sopp guñ sopp sol loo xamante ne mooy qamiis wa innama kaana ahabba siyaabi ila rasulillahi li annahu amkanu fi sitri min ar-ridaa'i wal izaar alladhayni yahtaajaani kathiran ila ar-rabti wal imsaaki wa ghayri dhaalika bi xilaafi al-qamiis mooy li ñu waxoon sànq te borom al-Miqaar wax ko wee mooy que ne ndax moom non seulement moo gën a mën a suturaal yaram bi que rida mooy lambaayu kaw ak lambaayu suuf wal izaar yi nga xam ne dañuy soxla yu bari nga koy takk ak di ci jàpp léeg-léeg mu nar a war nga téye ko. ak yu mel noonu ute xamis xamisoon boo ko solee mu wàcc jeex na amatul leneen loo ci def mu ne wa yuhtamalu an yakuna al muraadu min ahabbi siyaabi ilayhi al qamis li annahu yasturu awratahu wa yubashiru jismahu fa huwa shi'aaru al jasad mu ne tamit c'est possible que ne li tax mooy le fait bu ko solee moom kese da ciy doy soxlawul di ci teg leneen xam nga fee doon wax na nga koy ci suufu siyaab waaw mais yi day war ne moom dana gii bi boo ko ci tegee rek doy na moom kese waaw te moom day laal yaram bi directement waaw non seulement moo ko gën a mën a muur ba pare nekk loo xamante ne nii mooy day muur yaram bi ba pare daal di sësëg moom nga xam ne dara du dox digganteem ak moom fa huwa shi'arul jasad mooy li nga xam ne mooy li ne eh, ñàpp di laal yaramu nit ki bi xilaafi wuuteeg maa yulbasu fawqahu min ad-disaar li ñuy sol ci kaw mooy ad-disaar mooy yére yi nekk yére yi biti yi moom lañ naan ad mu ne wala shakka anna kullama qaruba min al insani kaana ahabba ilayhi min ghayri te sikk nekkul ne lépp loo xam ne moo gën a jege nit ki moom mu la gën a sopp ko leneen mu ne wali hada naka noonu moo tax shabbaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al ansar bi shi'ar mu yonent may saasaan ci la melale waa al ansar ne ñooy ash-shi'ar bi naan al ansaaru shi'ar yi wan naasu dithaar ah mooy bim naan fële ca euh, euh, fële la woon sulhul non danaan sulhul beneen bi eh, Ji'irraana voilà après euh, xaret euh, euh, Hawazin bi Ji'irraana foofu la ko doon waxe ba muy séddale màngum Hawazin bi foofu la ko doon waxe après ghazwatu Hunayn que ne lansaar yi ñooy mbubbu biiram mooy ñiy jege ya moom comme di wane ñoom liñ ko jegee waaw ñeneen ñi nag ñooy ñi nga xam ne ñooy di saara mu ne wa innama summiya al-qamiisu qamiisan li anna al-aadami waaw mu jox ñu fi beneen <coughs> définition lu tax ñu tudd ko qamis mu ne dañ koo tudde xamis ndax xamis li am na aadamiya ndax doomu aadama bi yataqammasu fii ay yadxulu fiihi li li yastura mooy doomu aadama bi day dugg ci biir yére bi mooy da koy sol dugg ci biir ngir lan ngir mu daal di koy suturaal looloo tax ñu tuddee ko xamis waaw hmm? ah kon mu ne wa fi xadiisil marjuum xadiisu ko nga xam dañ ko euh, xaañoon ba ndax daa njaaloo woon am ñuy wax yonent bi saa saam di leen xamal gënee lii mu nekk que ne moom yataqammasu fi anhaaril janna ay yanxamisu fiiha waaw mu utiliser yonent bi saa saam ne kooku yataqammasu mooy mu ngi dugg ca di dugg di nuur ci li nga xam ne mooy dexu àjjana yi mooy mu nga biir àjjana malgré def na lu tax ñu daal di koy def nii waaw kon loolu laal imaam Ash-Shawkaani wax léegi nag. rahimahullahu taala lii lépp di wane gënee li nga xam ne moom la alxamis am léegi nag mu des mu des waa mais man attends parce que Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu wa ardaahu moom dafa wax benn affaire boo xamante ne nii man eh, moo xadiis bii nii Euh, man xaw ma nan laa leen di boolee de ma ne la lan la wax mooy hadith bi nga xam ne euh, daanaka sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu dane <laughs> kaana ahabba siyaab ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam an yalbasaha alxibara waaw nga xam ne imaamul Buxaari solo na ko imaamu Muslim imaam Abu Daawuda al imaam at-Tirmidi imaam an-Nasaa'i ah imaam Ibnu Maaja moo ko solo ak imaam Ahmad solo ko muy bu dee ci borom Muntaqal Axbaar al-Majd ibn Taymiyya mooy al-jamaa moom mooy al-jamaa mooy sii si kutubu sitta ci imaam Ahmad soog ko imaam Ibnu Maaja moo ko solowul foofu Seydina Anas dane kaana ahabba siyaabi nekkoon na yére bi nga xam ne moom la gënoon a sopp di gënoon a sopp lu ilaa Rasuulillah ci ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam an mu koy sol mooy alxibara waa mais loolu bii yaay ummu salama moom waxul loolu dane alxamis kaana ahabba thiyaabi ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam alxamis waa man nu may boolee ñaar yooyu ñu ne la premièrement foog ñu tekki la sa loolu nga wax kaana ahabba thiyaabi nekkoon na yére bi gënoon a sopp sayna anas radiyallahu anhu ci yonente bay sal an yalbasaa mu sol alxibara alxibara nag mooy yére la boo xam ne ci coton lay doon loolu nga ne <laughs> moo xamis bi soree wuñu de te xamis bi la ci boppam waaw parce que xibara mooy lan mooy yére boo xam ne dañ ciy taarloo moo na al imam ash-Shawkani mu ne summiyat xibara li annaha muhbira ay muzayyina wala muhabbira wala uh, mu ne muzayyina waaw wa tahbiru wala muhbira wa tahbiru wala muhabbira wa tahbiru at-tazyin wa at-tahsin mu ne nag gis nga tahsir mooy rafetal mooy taaru xam gis day taaralaate l'islam waxul bul taaru wa ah buñ naan saw saw bu ziina mooy yére boo xam ne da nga ciy génn di ci parade ci loo xam ne yàlla taxul di ci bànneexu bi di ci wane ak mbëgte gu yàlla taxul looloo taxoon Qaaruuna gaa yi ne koon laa tafrah inna allaha la yuhibbul farihin ko bul bul dëkk bul nekk koo xam ne dangay ngay kontaan ci li yàlla def non mooy jibile goo xam ne yàlla taxul di puukarewu sa bopp di ci kontaan jàpp ne yow li nga am sa ngóora la dogalu yàlla yoonu yàlla new ci yow yaa mën a def yow yaa xam yow yaa mel nii yow yaa ki nga xam ne loo sol mu rafet bokkoog ñi nii loolu la tere loolu la ko ay nitam doo Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ni leen jiitoon a Seydina Haarun doon tere naan ko laa tafrah inna allaha la yuhibbul farihin borom bi façon mbégte yooyu la bëggul mooy koo xam ne yéen borom bi ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu waxal bi fadlillahi ci ngëneelu yàlla loo am ci wàllu yàlla wàllu diine wàllu addina lépp xamal ne bi fadlillahi ngëneelu yàlla la léegi jaam bi nan lay kannasoo bëgg na yàlla defalu ko moom muy samp boppam bëgg effacer yàlla moom wal iyaadu billah loolu la Qaaruun doon def ñu ne ko laa tafrah inna allaha la yuhibbul farih bul bëgg bëgg te bu mel nii ndax borom bëggul mbégte gu mel ni sinon mbégte kay borom bi nee na qul bi fadlillah yonent bay saa saa waxal ma jaam i ci ngëneelu yàlla wa bi rahmati ak yërmande mu yaatu bi fa bi zalika ci lii fal yaftafa fal yafrahu nañuy bég waaw. moo tax sol xamis bu rafet bu weex tal rafet boo xam ne bu bu bu bu kotoowee bu bu bu bu voleeri loolu sunna a lu mu sol ci yére yi. mooy an yalbasaal xibara mooy ba nga xam ne da ciy taarloo ndax kat borom bi waxoon nañu te gisoon nañ ko bi ñuy tàmbale buntu bële <laughs> këne warishan non seulement yére yi nekkul yu waari sawaatikum ya bani aadama qad anzalna alaykum libaasan yuwaari sawaatikum wa riisha wala dane dëgg-dëgg dindal nañ leen wàccel nañ leen yére yoo xam ne day muur seen awra yi waaye war yi saak lu ngeen di taarlu kon kay borom bi du nañu taarlu leen wàcce ko loolu bari du ñu wax xaraamal déedéet buñ naan sawbu ziina mooy bi nga xamante ne nii mooy façon firawna yeeg qaaruna yi fa xaraja ala qawmi fii ziinatihi mooy façon parce que bëgg te gëm doon bëgg di jax loolee moo baaxuloon ndax daa bëggoon dindi yàlla samp boppam ba pare di toj xolu ñu ñàkk ñi ak yooyu jàpp ne du ngeen tus man maa kii daraay yàlla newu ci loolu la ñuy tere moo tax yeneen sallallahu alayhi wasallam Seydina Anas xamal nañu yére bi mu gënoon a bëgg sol ko mooy alxibara mooy at yére bi nga xam ne li tazyin ngir euh, taaru moo tax Seydina Umar radiyallahu anhu bañ génne xadis bañ doon wax ñu génn yeneen saa salaam génn ci jàkk ñu génn gis benn waaye buy jaay benn yére sooy. mën na ko salaam mais doo jënd yére bii. bu ko defee ngir wufuud yi ak ajjuma yëg yooyu ngir lan ngir daaru di leen di leen ah, ah, accueillir ak ajjuma yeneen saa salaam ne ko lii ci koy sax xam ne amul cër sooy la woon moo tax suwaa la woon kon mooy ñoom xamoon nañ ne kon di taarloo lool mën naa ne taarloo ci ay yére mën naa ne te loolu jaamu yàlla la boo ko jàppee jaamu yàlla def ko ngir jaamu yàlla moo tax yeneen saa salaam moo tax ma ne noonu l'islam ne fait pas la promotion de la miskinerie l'islam ñëwul di wax naan ay wa nekk leen ñoo xam ne say daggit ngay solo déedéet da ngay sol lu set lu correct lu baax lu taaru loo xamante ne nii masha allah voilà waaye ngir yàlla waaw di bëgg ngir yàlla waaw mu ngi noonu léegi mooy Seydina Anas nag loolu la doon wax yére bi yeneen saa sam ginoon a bëgg mu sol ko mooy alxibara bu nga xam ne mooy bi muy kaarloo te boobu yaa Ummu Salama leeral na ne boobu mooy xamiis kon yaa ngi dégg <laughs> waaw <laughs> kon nag mu <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> hmm? waaw te daa nekk loo xam ne zi lu zi nag gu gu gu flagrant ak gi nga xam ne boo nga xam ne mooy taar yooyu nga xam ne dafa dafa dafa dafa dafa nekk loo xam ne euh, euh, lu extravagant voilà double ci extravagance sol xamis bu baax loolu ban extravagance loolu kay sant yàlla bu mag a mag la kon nag mu ngi noonu yaa fay sa diggante xadis sayna anas boobu ak xadis bi noonu nga leen di boole mooy xadis yére boobu la boobu nag nga xam ne moom la bëggoon yére yi mu bëggoon di ko taaloo di nga xam ne mooy ba nekk ca kaw te moom la gën a bëgg mooy qamis moom la ñu lañu sayyidatuna ummu salama radiyallahu ta'ala anha wa ardaha daal den bil fii kon nag ci kaw noonu jeexal nañ buntu bi benn xadis kese la fi indi ci boobu kon jeex na bii di ñëw nag ñu ñëw ci